a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alam abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saalis wal ishriin al aashir an Hudayfata radiyallahu ta'aala anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala wallazii nafsii biyadihi لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى mu ñuy dikkal ci garab gu gi nga xam ne moom lañ nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin muy chapitre vingt-trois té non ñaar fukk ñett téeméer fan en ah, fay akagul téeméer <laughs> ñaar fukk ñett lañu <laughs> ah, doox amin amin rek téeméer kay baax na <laughs> téeméer baax na téeméer moom ñu àggee daanaka xaajal nañ livre téere bi moom saa bi dafa guñu ceer <laughs> eh, mais ndànk ndànk mu ñëw insha allah kon al imaamu Nawawi garab gi rahimahullah muy ci tool bi digle lu baax tere lu bon ci jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadiisu Seydina Abu Sa'id al-Basri muy Seydina Hasan ibn Yasaar mi ko nettali woon mooy xadiis saxaaba bi moo doon Aa'id ibn Amr ah. al-Muzaniyu al-Basriyu radiyallahu anhu ba duggee ci Ubaydullah kàccoor bi Ibn Ziyad doon ko wax la mu koy wax di ko laaye biir li koy li mu dégg Yonent bi wax ko ci inna sharra ar-ri'aa'i al-hutama loolu gisoon nañ ko liñ fàtte woon wax moo doon ne xadiis bi day ñëwaat insha allahu taala ci xadiis waaw bu ñu ci ñëwaatee nag fay lan waxoon lan la ñu waxoon bu xarit yi ñu gisoon kay neega fii doo ci jaaraan dara dangay wax rek dem ko waaw kon de retenir tey moom bravo retenir nga dara kenn du ci dañ koy wax baat ak baat avancé kon xadiis six cent cinquante sept insha allah war na ñëw xadiis boobu muy xadiis Seydina Aïd ibn Amr bi nga xam ne Seydina al-Hasan ibn Yasaar moo ko nettali radiyallahu ta'ala anhu nekkoon hadith numéro 192 te inshaa Allahu ta'ala ñu war a gis hadith bi ci tegu al imam ne al-ashir mooy fukkeelu hadith bi ci bunt bi ci chapitre bi ñu nekk waaye mooy hadith 193 si ñun bañ tàmbalee téere ba ba léegi e, mooy hadith 193 waaw téeméer ak juróom-ñeent fukk ñett. mu ne al-ashir kon fukkeel bi an Hudhayfata radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ngi koy jële ci Sayyidina Hudhayfa nan la tuddoon mooy Hudhayfatu ibn al-Yaman Yaman boobu am na ñu ne Husayl la tuddoon am ñu ne Hisl ibn Jabir ibn Asad ah, te ko joowoon ci ñi nga xam ne al-Absi al-Kufi al-Yamani Abu Abdillah rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ne woon saxaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog tudd nañu fi li ñuy wax Badar bi leen kii euh, bi bi muy dem mook baayam romb ñoom Abu Jahlin waa Quraysh ñu ne leen muus jàpp leen saay laata xare ba di commencer ñoom Abu Jahlin ne leen yéen ñii gisuñu ñu doon ne da ngeen a bëgg jàppale ji suñu noon bi Sayyidina Muhammad ci xare bi bu dee xare am na alayhi salaatu wassalaam <laughs> wal mal'un Abu Jahlin ko waa léegi ñoom ñu ne leen déedéet ah déedéet ñu ne leen da ngeen di waat nag da ngeen ñuy waatal ci yàlla ne du ngeen leen du ngeen ko jàppale ah ñu waat gaa yi libéré ñu dem feneen waay saa saaf naan ko waay dara fi ah feneen saa saaf wax mais bàyyi ñu xare waay ñun ñu saa saaf ne déedéet nañ leen jàppal pacte bi ngeen jël ak ñoom waat ko ci ñoom ci seen kàddu gi ngi leen jox nañ ko respecté te ñu ñaan yàlla ci seen mu dimbali ñu ci seen kaw ñoom waa Quraysh laqad fa'al borom bi def na ko ba keroog toroxal nañ leen foofule ca badrin euh, lu kenn dul fàtteeti kon Seydina Hudayfa radiyallahu taala anhu hadis bi ci moom lañ ko jële ci moom lañu ko jële muy génn àddina nag la 36 juste après bi ñu faatee Seydina Ousmane début njàlbeenu euh, fi nga xamante ne nii mooy euh, xilaafa Seydina Seydina Ali ibn Abi Talib ci la génn àddina radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu foofale ca Madain Kufa ah am nañu ne Madain ñii ne Kufa ah, kon nag moom mu ne an Hudayfa moom Seydina Hudayfa radiyallahu anhu an an-nabi muy jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala walladhi nafsi bi yadihi waat naa ci ki nga xamante ne man sama bakkan Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi mu ngi ci loxoom mooy kan mooy Yàlla mooy waat naa ci yàlla lii façon waat la boo xam ne yeneen tubaab saa saa bari woon lu mu koy <laughs> du ñëw ne wallahi naan mooy ci yii nii quoi <laughs> hein walladi nafsi bi waat naa ki nga xam ne sama bakkan man seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ci loxoom la ne jamono moo ma feeñal saa bu ma fi bëggee jële ci nam nam man kese lay tegu mu jële ma fi tali ko sopp kese mooy daw ci man sama bakkan manul di bëgg ka bañ lenn lu dul lu soob yàlla nit ku nekk nag noon nga war a xam ne noonu la mbir yi waroon a noon la deme ariftahu araftahu am lam taarif nga xam koo nga ñàkk koo xam lii mooy réalité mu ne kon waat na moom yeneen bi alayhi salaam ci nga xam ne bakkanam mu ngi ci loxoom mu ne la ta'murunna bil ma'ruf waat naa ne man yonent bi alayhi salaam di ngeen digle li nga xam ne mooy njëkk wala tanhawunna anil munkar te naa ne di ngeen tere safaan bu ngeen ko gisee aw wala boog la yuusi kan na léegi rek allahu léegi rek waaw léegi rek yàlla allah an yabasa mu daal di yebal aleykum ci seen kaw iqaban minhu mbugal moo xam ne ci moom lay tukkee gis nga nag bu leen tegee mbugal mi summa ginnaaw gi tad'unahu ngeen koy ñaan ngir mu teggi leen ko ah ay way way yàlla ay way torox gi ñu nekk ci jamono yàlla nangu ñu ko tejjil fala yustajabu lakum du leen nangul dara waaw woo leen ko neex dara leen yàlla ngeen ñaan waaye sawaay def leen ay baaw naan nu leen neex bu leen borom bi tegee mbugalu bekkoor ndax seen yii dara la ko du dindi woo leen sëriñ bu leen neex oustaz bu leen neex dajaleen fu leen neex kaamil leen ba doyal boroom bi tus la dul nangu mu ne rawaahu solo na ko at-Tirmidhi al imaam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala nee na mu ko solo mu ne xadiisun lii la xadiis la boo xam ne xasanun mooy bu baax la waaw. léegi al imaamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala est-ce que moom kese moo ko solo dañu naan la non al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal daal dina koy solo indi ko ci ñetti bërëb. ci musnad bi moom al imaamu Ahmad ci musnadul ansaar hadith Hudhayfa ibn al-Yaman an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam indi na ko foofu rek. Kanta al imaamu Tirmidhi comme que moom la al imaam tudd fii ah al imaamu Tirmidhi rahimahullah mu ngi ko indi ci abwaabul fitan ya rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar waaw buntuy. fitna yi te loolee ñu fiy nettali yépp ñu koy ar rasulillah ñu koy jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa baabul bu la nee nga ne baabul al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wala nga ne baabul amri idaafa ko kon buntub digle ñekk comme suñu bunt bii rek ñu tudd waaw fil amri bil ma'ruf wan nahyu anil munkar moom nag baabul al amru loolu nag imaamu Tirmidhi moo ko defal boppam imaam Muslim daal la ko suraax yi defal ndax deful loolu loolu mu ne haddathana Qutayba mu ne ki ñu nettali mooy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ath-Thaqafi mawlahum al-Balkhi al-Baghlani Abu Raja rahmatullah alayhi qala haddathana Abdul Aziz ibn Muhammad mu ne ki ñu nettali mooy Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayd ad-Darawardi mooy al-imam ad-Darawardi muy Abdul Aziz ad-Darawardi dëkkoon Madinatul Munawwara mbokk la woon ci ñoom al-imam Malik ibn Anas ah. mooy bokk na ci <laughs> am nay nettali moom mi mook ay imaamu Malik rahmatullahi alayhi kon Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi al-Madani rahmatullahi alayhi an Amr ibn Abi Amr mu jël ko ci Amr ibn Abi Amr muy Amr ibn Abi Amr Maysara Abu Uthman al-Makhzumi mawlahum al-Madani rahmatullahi alayhi an Abdillah al-Ansari mu jël ko ci Abdullah ibn Abdirrahman al-Ansari al-Ashhali al-Hijazi al-Madani rahimahullahu ta'ala an Hudhayfata ibn an Hudhayfata ibn al-Yaman moo ko jëlee ci Seydina Hudhayfa di doomi al-Yaman di Hisl wala Husayl lu tuddoon ñu naan ko al-Yaman an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala walladhi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'ruf wa latanhawunna 'anil munkar aw layusikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaaban minhu thumma tad'uunahu falaa yustajaabu lakum haadha hadithun hasan nii la ko imaamu Tirmidhi waxe haadha hadithun hasan waaw imaamu Tirmidi mu ne waqa imaamu An-Nawawi mu ne waqaala xadiisun xasan bi mu ko solowee nee na xadis bu wér la expression bi na ne hada xadiisun xasan ah kon léegi tuuti ci kii bi ñu jàll beneen xadis bi muy Sayyida Xudayfa lëkkaale bu xadis bi ak bunt bi dafa leer naññe waaw bunt bii nga xam ne garab gii nga xam ne mooy digle njekk teralu woon yonent bi sallallahu alayhi ne maat naa ci ki nga xamante ne moom mi nga xam ne soxlawul waat mais loolu dañ ciy wan ne ngir ñu xam li muy wax dëgg la mooy ne waat du tout le waat yu mel ni baax na mooy ngir feddali mbir du ne ah waa ji dugg na ci xalaafin yooyu bari ñi bari waat déedéet dugg ci waaw boo waree feddali mbir baax na ngay waat waaw yu mel noonu waaw léegi mu ne kon maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii sama loxo sama bakkan mu ngi ci loxoom waaw mooy allah ci yàlla rek nag la am droit waat yonent bi saa saa nee na kuy waat nanga waat ci yàlla wala nga noppi waaw parce que koo fi seedaloo keneen ku ab ab jaam la te fekkewul yëpp borom bi moo teeye lépp waaw keneen kum ci doon teewul li moo tax yonent bi saa saa ne kuy waat na waat ci yàlla boo ko mënul nga noppi waaw bu fi kenn waat ci seen bàyyi yeeg seen kilifa yeeg yooyu déedéet kuy waat man kaana yaxlif fal yaxlif billah kuy waat waatal ci yàlla wala nga noppi bu nee walladi nafsi bi yadi kan la bakkanam nekk ci loxoom yàlla voilà kon nag mu ngi noonu <laughs> mu ne la ta'muruna waat naa ne di ngeen digle waaw waatu amr waat naa ne di ngeen ko def waaw def leen waaw def leen digle leen njekk waaw wala muy laam boo xam ne day takkid waaw laamu takkid la di euh, feddali waat naa ne di ngeen ko def di ngeen digle lu baax di tere lu bon aw walla bokk wala tanhawunna anil munkar te waat naa ne di ngeen tere lu ñaaw wala gis nga bu ngeen ko deful mooy ñaar yi moom moo taxoon manel ba ñuy kàmbali xayriya gi ñuy wax bi suñu boroom tagge xeet yonent bay sa sab loolu la taxax bés buñ ci summeekoo summeeku nañ ci xayri yéen ci gën gi ñu gën yeneen xeet kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah bu ñu ci simpeekoo daraa ñu wutewul ak ñu fi jiitu woon amul mooy bien sûr na nga xamante ne ca ñoom te ñoo ëppoon seen yoon newu ci woon ku ci am sa benn affaire bu dox daal nga jàpp na yow daal léegi sa bopp doy na la sa yoon newul ci mbiru keneen ainsi de suite déedéet gis nga di ngeen digle waat naa ne di ngeen digle waaw waaw kon waat naa ne di ngeen digle njekk ngeen terelu woon wala léegi boroom bi yónni leen mbugal moo xam ne ci moom lay tukki kon mooy gis nga ñaar yi bu deñee yi ñooy ñooy piliers yi téye xeetu jullit société jullit gis nga société bu li li amatul ñu bàyyi ku nekk di def lu ko neex ku nekk naan sama yoon newu ci c'est son affaire ils sont devenus grands et mûrs mûrs et vaccinés sama yoon newu ci chacun est responsable après il prend ses responsabilités quant à moi ça ne me regarde waaw nga foog ne yaa ngi wax ful la waxoo fi dara xeet wi yëpp def lool borom bi nee na kon léegi yonentuwaayu saasaam léegi borom bi wàcc ci yéen bëggal waaw bu tukkee ci moom mais lii moo ñu dal wallahi moo ñu dal waaw lii moo ñu dal yonent may saa saa lii mu wax moo ñu dal gars yi gis nga léegi dañoo dañoo chronique ci bon ba ak complaisance ak bu daa xam gannaaw ba li ñu war a tere bu ko ça dépend ki ko def waaw moom digle te digle njekk ak teralu bon daa am kumba nday ak kumba amul nday gis nga ñi nga xam ne ay kumba amul nday lañ bés bu ñu defee lu ñu war a def nga gis gaay mel ni ñu jëfuur seen kaw bi leen dal bi leen dugg nga foog ne waa ji dëgg ko tax a jóg dëggu tax koo jóg de même li kooku def léeg-léeg nga gis koo xam ne moo gën a garaaw lu mu def fuuf ko kooku mais comme que sant bi mu yor tariixa ba mu ab tariixa ba mu bokk ak yoo yokk yoo yoo sawaay nga foog ne sawaay xanaa kay kii dafa muuma li li ci yées li gën a yées nag muy dem di leen conforter soit ci cadre wala ci présence am te yu yées ñuy def te kat démb bi waa jëlee nga xam ne moom ah yorul sant bu ñuy bu bu bu ñuy coow bim def bim defee lu gën a ndaw li alhamdulilah mu ngi defule ci kawam waaw kooku diglewul njekk te loolu kese fi am affaire yi yépp c'est de l'indignation sélective chacun daal ku nekk ku nekk sa digle lu baax ak tere lu bon bala moo am solo bala nga koo man a def muy koo xamante ni amoo benn risque ci wax ko waaw. waaw amoo benn risque ci wax ko ko en plus mooy daa am sax léeg-léeg loo ko jàppaloon ngay jaare ci lool nag ngir gin koo gën a dal ku xamul nekk fee insouciant xamul li xew jàpp ne moom dëgg rek lay wax waxul dëgg de waaw kalimatu xaq mooy génn ci dëggam mooy génn ci làmmiñam waaye dëggam jooj dafa am kumba ndey kumba am ndey ak kumba ñàkk ndey waaw muy kumba amul ndey te loolu nag justice bu mu am dëgg gu mu am dëgg googu doxut waaw waaw mooy lu looloo ñu dal léegi nag bu lool amee luy xew borom bi nee na bu ma leen wàccee mbugal ban mbugal ginu la ginu la mbugal ginu la rëy nga nekk ci sam réew manoo fee tekki dara manoo fee am dara daanaka ñoo xam ne ay doxandéem lañ ñooy ñëw jël lépp ngeen toog ba pare di leen noot ci seen wàllu gëm yàlla li ngeen bëgg sax li ngeen ne moom ngeen gëm a néew manu ngeen koo doxal waaw ngeen yéen daal dafa mel ni ay faculté lañ ñu yoo xam ne dañu leen a teg ci réew mi ngeen fi nekkal ñoo xam ne dëkkuñu sax ci continent africain bi wala continent asiatique bi waaw ay Europe ci États-Unis lañ ne ñoom seeni intre ngeen fi toogal yéen ay xuuf maa ñàpp ngeen ay guignol yoo xam ne ñoom ñoo leen di yëngal à leur guise ay fisal lañ yor di leen yëngal à leur guise ni leen neex waaw mel ni ñuy def jeu de cartes échec échec hein nga xam ne pion yi ñu ngi koy ay pion ngeen les braves gens de l'Occident vous vous vous vous vous vous fait bouger comme ils veulent wal iyaazu billah loolu gin loolu lu ko gën a yées ne jullit nga amul dara lu yàlla yu digle daanaka loo ne te dara tegu la ko lu dul noot li nga xam ne moom la leen seen noon seen noon yi noot ci wàllu économie ci wàllu xalaatin ci wàllu lépp waaw xattaa coow ko sax ngeen nekk ñoo xamante ne yéen daanaka du ngeen dara waaw borom bi nag ne gis nga bu yooy dagee ak tamit seen économie lépp gaay di ko jàpp di ko ngacc waaw di yóbbu waaw mbugal moo xam ne mooy say noon loolu mooy mbugal mi gën rëy bu mën a dalub jaam mooy sa noon daal di lay noon nga xam ne ci ay waawam ak déetam ngay dox te ay waawam xam nga sa noon lu lay yàqal kese ci lay ne lépp loo xam ne sa njariñ la mu jañ ko jële ko fële mu noot la waaw borom bi ne moom ne bu ngeen deful lii dig la lu baax teral léegi borom bi teg leen buggal moom du du du non non non ñooy ànd mooy soit amru bil ma'ruf lu baax teralu bon mbugal mi du ñoom ñaar nekkuñ fi mbugal mi day ñëw léegi yàlla teg ko waaw fu mu a ginnaaw bu bu yàlla tegee biir ba ba mbugal ma ak du benn mbugal ah ay façon la ay xeet ah lil iqabi furun non yu bari waaw laal daanaka si critique foo laal day metti summa borom bi nee na ginnaaw yonent ma ne saa saam ne tad'unahu ngeen koy woon ak borom bi di ko dagaan ngir mu yëkkatil leen ko ay waay borom bi moo tax bi ngeen yàgg ci kaaba geek fu leen neex ngeen ñaan allahumma dammiril yahuud ak ah dammiral ñàngama sàngam sawaay <laughs> yéen bokk ñun moom suñu classe gii moom wo te am ne sa ay eh, kenn lu waaye di def yoonam new sa yoon new ci ba pare lii nan leen di noote kenn non dañ leen di noot waaw ay waa mais borom bi xanaa gisul li ñuy li ñuy teg Palestine li ñuy teg fii yëwut yéeg niñ ak suñu réew yi ni ñu tubaab yeeg yéeféer yi kiiwee ma ne borom bee leen ko gën a gis mais waxoon na leen ko xanaa yonentaam waxu leen borom bi wax leen ko ci alxuraan yonentaam wax ko wax leen ko fii wala yansuranna allahu man yansuru man ñam sura borom bi nee na man waat naa ci yàlla ki may dimbali jox ko nga ñaay mooy ki nga xam ne moo nangoo nekk sama ndigal yi di sori samay tere lii ma fi wàcc alxuraan ak sunna ñi pare ngir tënku ci ak va contre vents et marées ak lu lu lu lu lu walaw karihal kaafiruun walaw karihal mushrikuun même bu dee ne bitaa gaz na xolu yéeféer yi ak bokkaalekat yi ñakk nekk ñooñ laa pare ngir dimbali leen te ñooñ laay dimbali waaw waaw wala qad sabaqat kalimatu kalimatuna suñu kàddu yéegoon na ana que ni suñu euh, soldats yi de ñoom ñooy gañ ñun dañoo nekk soldat yàlla non non non ñoom la yàlla yi dimbali ñun soldat yàlla lañ déedéet ñun suñu bakkan lañu waaw ñu suñu bakkan ñor di kese lañ jëm léeg-léeg nag mu dëppoog lu yàlla digle ku xamul nekk fee observateur passif jàpp ne ñun ñii ci lu neex yàlla lañ déedéet ndekete yoo. daa dëppook suñu bakkan képp waaw bala nga ko xam léegi beneen digalu yàlla taxaw wala tere yàlla boo xam ne dëppoowul ak bakkan fële lañ koy fël waaw lii ma ñu dal boroom bi dañuy dóor mbugal mi ñu nekk di ñaan te du leen nangul summa fala yustajabu lakum waaw inna laa yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim borom bi nee na gis nga yàlla dëgg-dëgg nekku fi di soppi laa nekk ci ay ñoñ ci ñaawteef ci musiba yu leen dal ak safaan lu leen dal lu dul ñoom ñu pare ngir soppi la ne seen biir borom bi jàppale leen waaw ndimbal na ca fekk loxol borom kon nag mu ngi noon ñun lii ñu dal wallah waaw ku nekk toog fi nga nekk sa koy di la di boo amee dara di ko couler douce yàgg sa petite famille ah waaw waaw kooku kooku kooku kooku amul souci souci wu umma déedéet souci wu xeet amu ko waaw soo ruqulaa soo puquslaa bu fekk mu ngi dox yoonam newul ci àddina bi ngi tojam déet yoonam newul ci réew mi ngi waaw baax na léegi diglewu ngeen dara bàyyi ku nekk def lu nekk borom bi teg leen bëggal nit woote leen li ñu wax sànk na kaamil yi dal borom kaamil gi de moo moo yónni bi yonentam mi ñu ko jottali ne dara laa ngeen dul nangu bu boobaa <laughs> moo tax yi gars yi dañuy dem ba ci ñoom beneen feebar leen di dal mooy di dute ci kàttanu yàlla moo tax gis nga mbon boo ci xasee nekk engrenage la waaw pente descendante bu bu descendante bu garaaw la waaw comme que ñun ñoo teg li ñu dal ba ñu bàyyee li ñaari piliers yooyu nga xam ne ci la l'islam bi doxe mooy xawaamu l'islam ci lay doxe mënuñoo damm tànk yi nag ba pare ne l'islam di nga bougé lislaam a ngi bougé ah, moo ñun ñii ñun ñi nga xam ne bu ñuy wax l'islam loo tax ñun bu ñu bougé bu ñuy bougé ku ci nekk borom bi ñaari tànk la la defal mooy woote euh, digle lu baax tere lu bon loolu mooy tànk yi nga damm leen ba pare na yow fii mu ne course bi yaay jiit ñi nga xam ne ñoom loolu ñoom seeni tànk daa baax ñu entraîné ba jàpp di cëppi cëppi lu mu leen neex. yow nga ne da ngay damm say tànk toog nekk ci suuf si te yaa leen xam nga ne dangay ngay wax lu la neex ay wa dawal seet ñun nag suñu kan na su noonu lañ mel walillahi almasalul a'la léegi nag comme que engrenage la yeneen problème lay indi mooy dañuy commencer di douter sax ci man-manu yàlla eh, yàlla daal kaamil yeeg ñaan yi nii nii bi ñaan yi ñuy ñaan ci kaaba gi yëpp koor bu nekk ñuy ñaan ba muy taw ak nàngam ak sàngam te loolu ba léegi nii depuis quand lañ fi nekk naa allahumma dammiril yahud yàlla yàlla nga ñu alakal yahud yi yàlla na nga ñu may ñu julli ca masjidul aqsa boo xam ne bu ñu fay julli pas dem fa noonu Israël may le visa non dem fa fekk jullit ñee ko yoraat lépp <laughs> yaa nga yow yow yow ban ba ma juddoo laa fekk gaa yi di ko ñaan ba léegi ñu ngi koy ñaan <laughs> borom bi de yonente bàyyi sa sa waxoon nañu daal bu ngeen bàyyi lee moom borom bi bu leen tegee mbugal te waanaale bi gën a la waaw noot la tat dara léegi ñaan leen ba ngeen doyal woo leen sëriñ bu leen neex convoqué leen lu leen neex bépp ñaan mu ngeen gis ci téere ñu wax naan ku ko ñaan mu nangu def leen <laughs> borom ba ruuxu ndax ñu nangu rucc na ko bu yàgg ñoon dindi na ko lool lool bu yàgg moo tax jaay la yi ñu ci téere ñu def li am xaalis ñu def du ñu am dara parce que yonent bay sa sam sotil na loolu dindi na ko bu yàgg waaw parce que loolu taxul woon a jóg affaire yooyu yàllaa taxoon boroom bi defaloon leen loolu nag ci biir mu amaale ci mais bi ñëwee bàyyi yàlla ma ko ci def loolu rek yitteel ñu bi yëkkati loolu moo tax dañuy far duute ci nitu yàlla ba ko bindoon wala bi doon kii ak yu mel noonu ndeke yow yaa ko teg sa bopp sa waay li ngay seet amatu fi doxal nga jaamu ji yàlla waaw kon nag <laughs> mu ngi noonu kon nag ñu jàll kon mu ne xadis kon al imaamu Tirmidhi kon nag ñu jàll ci inshaa allahu taala kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne al-haadi ashar an abi Sa'iid al-Xudri radiyallahu taala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala afdalul jihaadi kalimatu adlin inda sultaanin jaa'ir rawaahu abu daawud wa tirmidii rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiisun hasan kon ñu ñëw ci beneen xadis boo xam ne moom la ci al imaamu an-Nawawiyu moom la ci teg rahimahullahu taala mu ne al haadi ashar alxaadi benn ashar ak fukk muy kon xadis numéro onze muy xadis numéro cent quatre quatorze téeméer ak juróom-ñeent fukk ah, ak ñeent biñ tàmbalee téere bi balee mu ne an abi Sa'id mu ngi koy jële Seydina Abu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu al-Ansari al-Khazraji radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi muy jële ci yonente bi sallallahu wa sallama saa saam nee na jihaad jihaad bi gën jihaad bi gën mooy kalimatu adlin kàddu dëgg kàddu maandute xam nekk koo waaw koo xam ne moom la tubaab naan un souverain unique unique bu wax unique de non unique mooy koo xam ne kenn la non unique mooy ku sadiq koo xam ne dëng mën a tooñ waaw nga dem nag wax ko dë dëggu euh, kàddu dëgg ci ay teggi nag na nga ko war a waxe loolu moo mooy jihaad bi gën ci jihaad bi waaw mu ne rawaahu soloo ko abu daawud al imam abu daawud sulayman ibn ash'as as-sijistani wa Tirmidhi ak al imaam at-Tirmidhi gisoon nañ ko ci xadis bi jiitu eh, wa qaala imaamu Tirmidhi nag moom bi mu solo dana da cee teg ne xadiisun xasan lii de xadis la bu xasan léegi al imaamu Abu Dawud ana naka la ko la ko nettalee naka la ko eh, naka eh, solo al imaamu Abu Dawud as-Sijistaani rahimahullahu ta'aala mu ngi ko ci awwalu kitaabil malaahim baabul amri wan nahyi mu ne haddathana Muhammad ibn Abada al-Wasiti mu ne ki ñu nettama Muhammad ibn Abada al-Wasiti ah ibn al-Bakhtari wala al-Bakhtari al-Bakhtari al-Asadi hmm, ibn al-Bakhtari al-Asadi al-Ijli Abu Abdillah am ñu ne Abu Ja'far rahmatullahi alayhi mu ne moom moo ko nettali rahmatullahi alayhi al-Wasiti qala haddathana Yazid mu ne Yazid moo ñu nettali mu ne yaani Ibn Harun di Yazid Ibn Harun Ibn Zazi yàgg nañ ko fi gis Abu Khalid eh, rahmatullahi alayhi al-Wasiti rahimahullahu ta'ala mu ne akhbarana Israa'ilu mu ne ki ñu nettali mooy Israa'il Israa'il waxoon naa Israa'il ils sont télé ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom c'est des ay bopp dëgg lañu ay borom xam-xam yu kawe kawe Israa'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq ah Amr ibn Abdillah as-Sabi'i rahmatullah alayhi al-Hamadani non ñii ñoom mooy li ñu naan famille bu barkeel quoi non non ay ay ay ay ay non non non non ay bopp dëgg ñu ay nit yàlla yu kawe waaw. rahmatullah alayhi non non non masha allah mooy borom bi day jàpp ay fam yoo xam ne da leen di defal barke goo xam ne day ro dam ne woon inna astafa <laughs> borom bi moo tànn maam aadama ak seyna eh, eh, eh, adama wa nuuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin zurriyatan ba'dha min ba'd mooy mbaax goog ñu nekk mi moom noonu la mel ibnu yunus di doomu yunus yunus yunus ibn abi ishaq moom itam noonu la melo ibn abi ishaq seen baay abu ishaq <laughs> amr ibn abdillah as-sabi'i hein même frère bi isa ibn yunus <laughs> muy abu yusuf lañ ko doon dàkkantele moom israil rahimahullahu taala ah bu bu doon wax état bi sànq de <laughs> sànq ci hadiis de ñu ngi naan Israël <laughs> non <laughs> war na tur ñu baax ñu tudde ko tur yonent Yaqub lañ tudde leen man la woo doon naa moytu mais rek rek ngi naan état Israël bi nañu yàgg duma waaw mi rahimahullahu ta'ala ne haddathana Muhammad ibnu Juhaada mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Juhaada al-Awdi rahimahullahu ta'ala al-Yamani al-Kufi rahimahullah al al-Kufi ah al al-Iyami al-Iyami al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Atiya ta al-Awfi mu jël ko ci Atiya al-Awfi mu Atiya ibn Sa'd ibn Junaada al-Awfi al-Adawani al-Jadali Abul Hasan moom mii nag dese naa dëgër de waaw Atiya moom eh, dese naa dëgër. dese naa dëgg waaw moo na al al al kii al imaam al haafiz mu ne saduqun yuxti'u kasiiran waaw wa kaana shiiyan mudallisa mu ne moom nii eh, dafa ne woon ku dëggu waaye ku bari woon lu mu doon juum la siit la woon boo xam ne da doon def tadlis waaw tadlis mooy ngay nettalee hadis bi noo xam ne yow ku la dégg day foog da nga koo dégg ndekk déggoo ko fenn am na intermédiaire ba pare nga sote ko moo tax mu dal di suuna yi en général ay an lañuy wax xam nga an waaw <laughs> ma ne man lii jëlee naa ko moo an utiliser mooy xadiisu anaana an diw loolu tekkiwul moo ko këre ci moom directement la ko dégg man na dégg benn waayam noo ko nettali mu xam ne sawaay mais tadlis dafa am ay daraja am na yoo xam ne moom boroom xam-xam yi dañ koo bañ de trop waaw <laughs> bokk lañ nag ah bi imam Shu'ba moom imam Shu'ba moom nee façon rahimahullah façon tadlis yépp moom nee na man man njaaloo sax moo ma gënal may def tadlis quoi <laughs> tellement moom fi ko mais bon loolu loolu moom côté la quoi ak rigueur bi mu àndaloon mais bon am na tadlis yoo xam ne euh, bon comme mu euh, mudallisiin imaamu al al-Hafiz <laughs> Ibn Hajar <laughs> al-Asqalani bind nañu benn téere tabaqatul mudallisiin bon ñi nekk ñi nga xam ne ñoo ci gën a mooy ñi nga xam ne seen tadlis bariwul te ñoon ñu dëgër lañu pourtant mu indi xaritu imam Soxla bi la indi <laughs> la teg ci kaw <laughs> moom daanaka muy Seydina Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri borom xam-xam bu rëy boobu dafa des def da doon mais boo xam ni ci Soxla Soxla moom nee na waaye <laughs> waaye man de ma def tadlis moom ma jaaloo woonu ma ko gën a waaw tadlis bi yées nag mooy yow gës Eh, yow hadis bi yaa ngi ko jëlee ci ñoo xam ne ay ñu wóor di dëgg lañ yaa ko gin a xam yaa gën a xam ne gaa yi wóor nga xam ne nag ah, ñii de sama hadis bii bés bu ma leen tuddee gaa yi sànni ko ci poubelle bi <laughs> léegi yow nooy def nga nga sotil leen nga jëlee leen ci càllale bi waaw am na yoo xam ne roog keneen. loolu moom moom wal iyaadu billah waaw kon kii daa bari woon lu mu doon juum waaw siit la woon boo xam da doon def ay tadlis moo al imaam Abu Daawud as-Sijistaani mi solo xadiis bi ñoom mu ne laysa laysa billadhi yu'tamadu eh, moom mii moom non Atiyya al-Awfi moom bokkul ci ñi nga xam ne dañuy sukkandikoo ci ñoom moom moo ko jëlee moom moo ne Abi Sa'id ko jëlee Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam afdalul jihadi kalimatu adlin moom nii la ko ndee al-imam Abu Dawud as-Sijistani mu ne Sayyidina Abu Sa'id dane yonent waaye saa saa nee na jihaad gi gën mooy kàddu gu jub kàddu gu dëggu kàddu gu justice inda fa sultaanin jaa'ir eh, koo xam ne daa jiite ba pare mën a tooñ dëng wala mu ne aw amirin wala ku jiite jaa'ir loolu noonu la ko indee eh, li nga xamante ne tooñkat di tooñ jaa'ir